asalaamualeykum waxtaanu soxna Amina Dia ci biir groupe soppe da baax alxames bu jot lay am ñi ngi ñaan mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu te nekk ci groupe bi kuy wax ku ne bëggul ku ko déglu waaye ku ko déglu ba pare nag na jéem indi contribution yaa xam da ngay rafetlu yaa xam da ngay ñaawlu wala lépp li nga xam ne daal dégg nga ko ci biir te rafetlu woo ko nga jéem génn wax loo xam ne wax na ko te comprendre nga poser question mu tontu la ñi ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi si biir groupe bi daal ñi indi seen participation ci waxtaan wii loo ci rafetlu nga rafetlu loo ci ŋàññe nga ŋàññe ko waaye loo bëgg a leeru tamit nga leerlu ko soxna amee naa mi ngi taxaw ngir déglu leen yéen ñëpp seen contribution mbokk yi kon ñi may leen ngeen déglu kii di mooy soxna Amina Dia ci waxtaanam bi deuxième numéro bii nii di waxtaan ci wàllu violence conjugale jaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu euh, man la soxna Aminata ja euh, maa ngi nii ku nekk ci turam ak ci santam di ziar yéen ñëpp di leen ziar euh, di sàkku si ñaan tey jii ñu ngi si ñu deuxième numéro si waxtaanu fait social soo leen fàttalikoo jeudi bee passé ñi ngi doon débattre si thème les enjeux du numérique ñi ngi doon waxtaan si impact négatif di numérique bi di indi ak impact positif tey jii nag suñu deuxième numéro dañoo fas yéene waxtaan ak yéen ci li ñuy wax violence conjugale suñ nee violence conjugale mooy bépp métit boo xam ne ne mi ngi am ci biiru néegu sëy moo tax tey ci waxtaan bi déjà dinañ définir lan mooy violence conjugale dinañ wax yan forme de violence conjugale moo am dinañ joxe tamit ay remèdes yoo xam ne ne góor gi moo nekk kilifa kër gi war na ko yox pour nekk ak jàmm ak soxnaam remèdes yoo xam ne tamit soxna si war na kaa yox pour euh, nekk ak jàmm ak boroom këram tamit dinañ déglu seen question ak seen réponse enfin ñu conclure kon tey nii laa fas yéene détaillé ak yéen thème bi boo xam ne ne tey moom nañuy discuter ci jeudi 1er décembre 2016 may fàttaliku waxtaan bi mi ngi dem si li ñu naan violence conjugale euh, tubaab bi mi ngi joxe définition ci violence conjugale comme dans une relation privée ou privilégiée lépp loo xam ne ne mooy atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre une emprise, un conditionnement dont il est difficile de sortir lorsqu'on est une des victimes maanaam tubaab bi lu muy définir violence conjugale mooy lépp loo xam ne ne euh, dal na relation jëkkër ak jabar muy relation boo xam ne ne relation privée la wala relation boo xam ne ne relation privilégiée la boo xam ne métit bi dina dal euh, kenn si Euh, ñuy sëy ba dina laal personnalité bi en tant que ten dina tax nit ki am emprise c'est-à-dire nit ki tëju du mun a wax ak kenn dina tax tamit mu am conditionnement c'est-à-dire autorité day am si diggante kenn ki kenn koo xam ne ne muy subir violence bi moom day am benn autorité boo xam ne ni ku koy euh, def ku koy teg violence bi daka koy wan moom loolu yëpp dina tax ba nit ki moom si wàllu boppam dafay am métit ba jénn si mooy nit ki day nekk si coquillam euh, su ñu nee forme de violence violence conjugale forme yu bëri na violence conjugale mun na nekk forme verbale c'est-à-dire si wax bi rek mun nañ wax ne violence am na fii si diggante koor ki ak jigéen ki mun na nekk psychologique c'est-à-dire ci xel bi sax ci xel bi mun na nekk benn forme boo xam ne ne nit ki dinga ko teg métit ba si euh, lu muy wane si euh, si si si si psychologie bi dinañ wan lii de forme de violence conjugale la violence conjugale tamit am na form physique suñ ñu nee mooy lépp loo xam ne ne laal na yaramu nit ki mooy nga jël sa soxna walla sa boroom kër di ko dóor di ko bëtital loolu mooy forme physique violence conjugale mun na am tamit une violence sexuelle c'est-à-dire dëgg la góor ak jigéen suñu nekkee ci biir sëy dafa am lenn loo xam ne ne moo leen di permettre ñu jur ay njaboot mooy dañuy sëy mais am na yenn façon sëy ak sa soxna boo xam ne ne ak façon boo xam ne ne ku jigéen ki suy sëy ak borom këram mi ngi koy wone am na façon boobu dinañ ci gis lenn loo xam ne mooy forme de violence sexuelle violence conjugale tamit dem na ba am forme boo xam ne mooy forme financière c'est-à-dire forme économique dañuy jéem a toj yax bi ak yéen ci quatre formes wala cinq formes yu ma wax léegi ma waxaat forme verbale am na forme psychologique am na forme physique am na forme sexuelle am na forme économique am na mooy forme financière bi tey jii dañuy waxtaan ak si yéen toj yax bi si bépp forme boo xam ne ne am na si li ñuy wax violence conjugale euh, pour suñu waxtaan ak yéen neex tamit euh, képp koo xam ne ne membre la si groupe soppay dabaax mun kaa comprendre dañuy placer waxtaan bi si deux contextes déjà ci contexte société bu ñuy vivre mooy société africaine bu ñu nekk société sénégalaise bu ñu nekk société boo xam ne ne sutura dafay bëri société boo xam ne ne jom dafay bëri société boo xam ne ne muñ dafay bëri donc suñu waxtaan tamit day orienté wu ci contexte boobu ci beneen contexte boo xam ne ne waxtaan bi dina ci orienté wu mooy euh, ci contexte religieux lépp loo xam ne ñu ngi koy waxtaan tey jii ak yéen ci wàllum violence conjugale dañuy jéem a jël ci yenn yoo xam ne ne am nañ ko jot nañ ko am ci xam-xam islaam royukaay yi mu fi wàcc te royukaay mu mënul raw yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinañ jéem a xool ci biir waxtaan bi contexte religieux lan la yéen ci yàlla muhammad lan lañu wax lan lañu yàlla subhaanahu wa taala wax ci bépp métit boo xam ne ne jigéen wala góor mi ngi koy ci biir sëyam dinañ xool tamit ci contexte religieux euh, bi contexte société bu ñu nekk société africaine bi nan la nit war xool pour mun a dégager euh, lu ñu naan violence conjugale donc ñu jéem orienté suñu waxtaan bi rek si euh, si contexte yi moo wax léegi nii comme ça waxtaan bi gën a leer si nopp nit yépp fi nekk. Euh, dañuy commencé euh, suñu sous-thème wax si jigéen yoo xam ne ne ñoom ñooy subir violence yoo xam ne ne forme de violence yu ma wax léegi ñu jéem kaa mettre si contexte religieux bu ma wax ak contexte de la société africaine et de la société sénégalaise en tant que suñ ne euh, contexte religieux dafa am ay xadis yoo xam ne ne euh, gis nañ ko si alxuraanu karim xam naa euh, ustaas yu fi nekk dinañ gën a ñu ñaax si bépp xadis boo xam ne ne wax nañ ko si wàllum violence conjugale su ma jéemee boole xadis yu bëri am na ay divergence yu am am na ay divergence yu am parce xam na addis yoo xam ne ne peut-être ñu ne euh, jigéen si wàllum sëy soo fekkee dafa am dafa mel lenn loo xam ne neexu la danga koy yar léegi yarin bi nan la wax a doonee ustaas yi maa ngi leen interpellé si loolu mais man lu ma jot jàng si alxuraan lu ma jot a jàng si lépp loo xam ne ne moo touché union de la femme et de l'homme mooy lépp loo xam ne ne relation conjugale la entre l'homme et la femme affection da see war a daw douceur dafay war a daw parce que mariage miséricorde jëla lien d'affection la loolu du dañ moo tax ma ne ustaas yi nañu jéem ñoo ñaax wax ñu hadis yi lan la ñuy wax exactement ci violence yoo xam ne ne jigéen mi ngi koy subir c'est góor ñi ñu ngi leen koy def et sa góor en tant que dafa war a yar jabaram su fekkee jabaram nekkul ci yoon bu boo xam ne mu bëgg na ko su fekkee ne nekk na ci yoon boo xam ne jubul est-ce que su ma jëlee exemple violence euh, physique est-ce que da war a dóor est-ce que da kaa war a métital pour am lu mu bëgg loolu mooy si forme violence physique boo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy euh, vivre au sein de leur couple au sein de leur famille yenn société sénégalaise am na foo xam ne danga fay dem da ngay gis góor ñoo xam ne dañuy baatax seen jigéen ñi dañuy jël ay yat di leen dóor pour ñoom ñu def ay liggéey yoo xam ne ne pour ñu euh, dox ci seen waaw yàgg nañ ko gis yàgg nañ ko gis ci internet yàgg nañ ko gis ci télé bi sooy leen di dem tribunal di ngeen gis ay jigéen yoo xam ne ne seen yaram yëpp day dagg soo leen laajee ñu ne lu leen fi am ñu naan suñu góor moo ñu dóor société sénégalaise bi noonu lañu yaree est-ce que jigéen da ko war a jàpp di ko dóor pour am lenn loo xam ne bëgg nga ko ci moom suñ nee société africaine am na pays Afrique yoo xam ne ñoom mën naa wax ne seen tradition la tradition mooy pour am lenn loo xam ne ne ci jigéen la da nga koy dóor comme esclave boo xam ne ne yow yor nga ko walla comme mala boo xam ne yor nga ko da nga koy te jigéen ji du ñemee wax dara dara dara est-ce que loolu yéen ñi ma leen di poser question est-ce que yaakaar nga ne ni loolu tax na ñu naan couple tax na ñu naan union conjugale si je prends l'exemple d'une autre forme de violence muy violence verbale mais dañuy gis jigéen yoo xam ne ne dañoo ragal sax xool seen jëkkër am na ñenn ñoo xam ne ne seen jëkkër su wàccee bu dugg ci kër gi seen ñeent bët yi du daje parce que dañ leen ragal parce que si wax dañ leen ragalee góor gi dafay am benn autorité boo xam ne su duggee su gisee kër gi tilim sax yuuxu na loo doon def ba kër gi tilim su fekkee ne xale yi ñu nii di taxawaalu lu tax xale yi ñuy taxawaalu ba tilim si kër gi si mbedd bi plutôt ñu ngi yuuxu suñu suñu leen laajee jigéen ñi su ko laajee dépense sax ku góor gi mi ngi koy jox ak xëtër mi ngi koy jox du yuux nanga ko téel est-ce que islam loolu la ñu jàngal maa ngi koy laaj góor ñi si wàllum société Sénégal dañoo nekk si société boo xam ne ne dañuy gis góor ñi ñoom dañoo yaakaar ne ñoom toujours dañoo war a nekk si kaw toujours dañoo war a wan ne ñoom ñooy góor dañoo war a wan seen virilité moo tax suñuy wax sax douceur bu ñuy wax ak affection bu may wax si hadis yoo xam ne ne alxuraan kari mi ngi si ñoom dañ koy teel a wax day mel ne wax ko ñoom ñàkk fayda si ñoom est-ce que loolu normal la est-ce que góor bu bu bu bu bu wax avec douceur rek góor gu ñàkk fayda mais jigéen soo ko yoree yaakaar naa ne danga war a euh, danga war a euh, dox si ay bànneexam dox si ay bànneexam di jox ko xaalis rek dox si ay bànneexam di jox ko ay cadeau rek. dox si ay bànneexam du du du nekk kilifaam rek dox si ay bànneexam mooy accepter jigéen gi accepter li ñuy ne jigéen xelam dafa wàcc ni poitrineam poitrineam wàccee kon yaakaar naa ne tamit suñ demee société africaine yaakaar naa ne bu njëkk je prends l'exemple de de de de film yu fii am ay Kunta ay film yu yàgg yi da ngay gis ko góor ki suy wax sax day wax si fort wala ay ay ay gestes lay wax ak jabaram jabar ji du du du du wax dara day noppi day ragal sax wax te loolu. Euh, suñu jëlee euh, violence forme de violence yeneen yu si des muy euh, psychologique muy économique ak muy sexuel yoo xam ne ne jigéen ñi ñu ngi koy subir dañuy wax ne. lépp tamit suñ ko jëlee ci ci ci islam euh, je pense que suñ nee tamit euh, lépp loo xam ne ne euh, violence islam nanguwu ko ci violence verbale ak physique nangu ko ci ñett violence forme de violence yi des parce que yaakaar naa ni nit loo nekk ak moom waroo kaa métital ba di toucher intelligence am di toucher capacité intellectuelle am loolu dafay metti trop si ku jigéen ki mu koy subir wàllum sexuel mais islaam su ma juumee tamit euh, nit ñi ñu teg ma si yoon damay dégg xadis yoo xam ne ne ñu naan sa jabar suy sëy ak yow mer yow loolu doom yi ngeen di jur doom yi mun na nekk doom yu bon doom yu yoo xam ne baaxuñu doom yoo xam ne ne islaam peut-être da leen sib est-ce que loolu kon pour sëy ak sa soxna est-ce que jar na ngay andi violence parce que dañuy wax ci wàllum viol parce que il faut que mu toucher viol ci biir waxtaan bi dañuy naan jigéen bu ne kii daf ma viole c'est juste une personne boo xam ne ni amul ci moom accès déedéet même biiru sëy viol da ci am sa góor su jotee ci yow su amee rapport sexuel ak yow ci wàllum doole ci kaw doole ci fitna loolu forme de violence sexuelle la parce que consentement amu ci loolu tamit du pour ñaax jigéen ñi ñuy ñuy ñuy bañ ñuy bañ ñuy dëgër ci wàllum boobu moo tax ñuy wax violence euh, forme de violence sexuelle forme de violence psychologique mi ngi si su ñu nee forme de violence euh, psycholo euh, pas psychologique autant pour moi euh, forme de violence financière économique damay jël ci benn forme de violence boo xam ne touché wul wàllum sëy pour ngeen mën a comprendre lan mooy forme de violence économique je prends l'exemple benn ndongo daara benn taalibe boo xam ne ne nit ki au lieu dañ ko jox kenn koo xam ne da kaa war a jox xam-xam au lieu mu koy def xam-xam mu koy yóbbu ci mbedd bi. muy euh, euh, muy muy ñaanantu di di di di fisabilillah euh, di man di def mendicité ak andil ko ko loolu forme de violence la financière dans le cadre de la mendicité des enfants kon suñu bëggee situer Euh, violence économique wala financière au sein du couple mooy violence boo xam ne ne dañuy joxe exemple ku góor ki parce que violence boo xam ne ne jigéen ki mu ngi koy subir si sous-thème boobu la ñu nekk mooy violence économique day doon forme de violence boo xam ne ne mi ngi manifesté wu ci su góor ki suy tere wala suy obligé ku jigéen ki di liggéey par exemple day imposer sax ku jigéen ki si choix plan de carrière am day am benn pouvoir boo xam ne ne naan ku jigéen ki moom mi ngi liggéey par la force dafa war a def lii si kër gi dafa war a def nàngam wala dafa war a def sàngam wala sax yenn besoin yu ko góor ki am en tant que tel danaan comme que sama soxna bi ngi liggéey moom daka war a def si kër gi par la force dem bay traumatiser ku jigéen ki traumatiser wala su fekkee ku jigéen ki liggéeyul day dem di pousser ku jigéen ki nan ko demal yalwaani wala demal wuti ji fële xaalis pour loo xam ne danga koy def ci kër gi loolu day andi ci biir sëy bi lenn loo xam ne ñu ngi naan manque d'autonomie day am benn handicap dafay am lenn loo xam ne ne ku jigéen ki en tant que tel mooy ragal dafay am parce xamul besoin yoo xam ne la yoo xam ne ñu ngi koy imposer ku góor mi ngi koy imposer wut ko fan la koy jëlee c'est loolu day am yenn conséquences majeures yoo xam ne ne mi ngi koy am si sëy yi gis nañ ay jigéen ñoo xam ne ne seen góor dañ leen imposer ñu liggéey am ni dara si kër gi looloo tax ñuy def ay situation de prostitution man wàllu euh, formatrice de la santé sexuelle et reproductive la damay liggéeyal. ñenn ñoo xam ne ni ñu ci situation di def prostitution di leen sensibiliser ci utilisation préservatif boo la mën di sensibiliser ci non OVS daal ñu bari dañ may wax ne seen borom kër ñoo leen teg situation yooyu ñu ci bari tamit am na ñoo xam ne ne pour seen njaboot góor ñi dañuy jur ak nit ki njaboot duñu def seen wareef ba ku jigéen ki juste pour sourire njabootam day jénn wuti ji ko feneen loolu yëpp ci violence économique la nekk je donne simplement ak yeneen exemple yoo xam ne violence économique la dangay gis jigéen yoo xam ne ni muy seen salaire ku góor ki day naan par la force day xool lu ñaataa nekk ci salaire ku jigéen ki dafa am lenn loo xam ne dafa neex si couple yaakaar naa ko dangay bàyyi ba nit ki am volonté wax la lii yow góor quelle que soit la situation économique data ta femme jarul nga koy imposer lenn yi ngay bul xaar ci moom dara tant que neexu ko yow bul jéem a xam lii la walla lee la euh, mën na am yenn yoo xam ne ne jigéen yoo xam ne ne euh, góor yi na lañ koy woowatee sax euh, je pense que gigolo la ngeen di wax mooy góor ñoo xam ne ne ñoom dañuy ndaw di ànd ak jigéen ñoo xam ne di see jigéen ñoo xam ne ne dañ leen mag ay meer lañuy nekk juste pour seen situation financière loolu suñu demee ba dugg ci yenn sëy yooyu dañ ciy gis lenn loo xam ne mooy violence économique wala financière parce que da ngay ko jigéen ki nga nekkal euh, baal ma euh, maa ngi maa ngi maa ngi euh, saqat sax da ngay ku jigéen ki nga nekkal naan ko mu mu jëndal la oto mu changer sa garde-robe wala des choses yoo xam ne ne je pense que islam euh, buggul ku góor ki def ko en tant que tel te fréquent na trop suñu société sénégalaise bu ñu nekk surtout suñu société africaine euh, yi moo doon euh, forme violence yoo xam ne ne muy violence physique violence sexuelle violence économique financière violence psychologique yoo xam ne moo existé dem nañ sax ba wax na violence administrative am na loolu il faut ñu gën a ñaaxaat pour wan na lañ koy situer dans euh, la vie conjugale euh, suñu sous bi ñuy waxtaan ak yéen euh, ñu ngi waxtaan ci fekkee ne ku jigéen ki mooy subir violence yi ma wax euh, teg si leneen loo xam ne ne bëgg naa ko partager ak yéen mooy suñ ne violence dafay am état initial ak état de dénouement c'est-à-dire violence c'est sur un temps bien déterminé looloo tax ñu koy tuddee violence sooy jël nit ki di la dóor c'est parce que à un moment donné instant T la lay dóor instant T la lay dóor loolu moo tax ñu am violence physique parce que nit ki mi ngi koy ci benn moment te lépp loo xam ne tamit violence la euh, pour nit ñi gën kaa comprendre violence c'est un cycle dafa am lenn loo xam ne ne mooy day dem di dox di dox di dox looloo tax ñu naan violence tamit dafa am climat phase 1 bi mooy climat de tension si wàllum violence boo mën ci jël nit ki day am benn tension soit day mer soit day am benn réflexion bu anormal bu muy am loolu mooy tax ne mu dem ci deuxième phase bi mooy phase de crise foofu lañuy sentir violence bu en tant que su ñu demee ci phase de crise troisième phase ba muy phase de justification mooy liy wan ne lu tax violence bi am lu tax kii en tant que tel bu may teg violence bi parce que nit ki ku lay teg violence du la teg violence bi kese mais bépp forme de violence bu ñuy utiliser nii bu ñuy wax nit ki dina justifier violence bi dina justifier parce que nit ki su lay dóor sax dina wax lu tax mu dóor la dina am lenn loo xam ne mooy justification dina am quatrième phase bi mooy phase boo xam ne ne mun nañ wax ne lépp loolu lay éclater tubaab bi mi ngi koy tuddee phase lune de miel euh, tey suñu premier sous moo doon ñu waxtaan ak yéen ci toutes les formes de violence qui existent au sein du couple, au sein de la vie conjugale entre l'homme et la femme mais ñi ngi euh, doon suñu première partie bi ñu doon waxtaan ak yéen ci thème général bi di violence conjugale mooy différentes formes de violence yu existé yoo xam ne ku jigéen ki moo koy subir suñu premier waxtaan parce que waxtaan bi dafa sensible suñu nee violence conjugale du benn waxtaan mooy tax ñu mën kaa jeexal donc tey dama décider wax juste si ku jigéen ki lu muy subir en tant que jigéen en tant que jabar au sein du couple jéem leen situer wàllum religion bi wàllum situation euh, société bu ñu nekk situation contexte africaine bu ñu nekk société africaine société sénégalaise kon damay jeexal sama première partie ak yéen si juste waxtaan ak yéen si jigéen ki fu muy subiree violence di wax ba jeudi bii di ñëw ñu àggale suñu thème boo xam ne ne thème bu sensible la thème bu yaala mooy violence conjugale mais jeudi bi incha allah dañuy waxtaan ci violence yoo xam ne ne même violence yi dañuy waxaat même forme yi lañuy waxaat mais yoo xam ne ne góor ki si boppam moom moo koy subir si góor ki lañ koy teg donc maa ngi leen di wax euh, alhamdulilah ba ñu waxtaanee si jàmm di xaar seen question réponse di wax ne encore une fois lépp loo xam ne rafet na si wax bi xam leen ne du suñu ñun si yàlla suñu borom subhaanahu wa la lépp loo xam ne ne ñaw na si waxtaan bi jàpp leen ne si sama incapacité la ak sama ñàkk xam-xam la donc encore une fois maa ngi xaar seen question pour ma mun a répondre si yéen si li ñuy wax violence conjugale jërëjëf.